أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة القمر kon ñu ñëwaat ci suñu ñetteelu jotaay ci saar bu màgg bi di alxamar su nga xamante ne nii fa lañu yemoon ci jotaay bii ñu weesu mooy misaal yi suñu boroom doon joxe ñi nga xam ne ñooy waa Makka ñi waaye képp koo xam ne yaa ngi weddi ba yawmal qiyaam nga xam ne sa weddi googu nga nekk am na ñu la fi jiitu woon dala leen daloon bu ko defee ñoonu daal nga daal di ci jàngee bala laa leen daloon daloon fa la daloon daal di lay dal kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala di continuer ñu ngi woon kon tay ñu war a jël fi nga xam ne mooy laayam ñaar fukk bi ak ñett di ñuy waxe baana a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mun a kazzabat samuudu bin nuzur ginnaaw kon sayyidina nuux ginnaaw sayyidina huud loolu nag muy joxe beneen misaal alayhim assalaatu wassalaam beneen yonent boo xam ne ay nitam dañ koo weddi woon suñu boroom bugal leen mu ne kazzabat weddi woon na samuud waa gër samuud waa giiru samuud di waa kër sayyidina saalih wolof ci gin koo xame ci saaliw mooy sayyidina saalih alayhi salaam bin nuzur ci la nga xamante ne mooy xuppaate ga mu andi woon yonent ba fi Seydina Saalih andi loon ko woon fa qaalu ba mu leen di woon ak ñu ne lan lañ tontu ñu ne fa qaalu ñu ne abasharan minna waahidan nattabi'uhu moo way du Saalih nii lu muy wax nii abasharan yéen daal da ngeen ak yéen ñàkk ngeen bopp est-ce que ñun ñii di waa waa Samud ñàkk nañu bopp nag bay topp benn nit boo xamante ne nii waahidan kenn mindeef ni ñun kenn nattabi'uhu ñu koy topp bu ñu ko defee nekk ci luñ ne benn nit ana nan la ñu fi gëne ba ñëw naan moom dañ koo yónni inna bés buñ fi toppee benn nit inna bu keroogee de idan bu keroogee kon de ñun la fi dalaalin ñu ngi ci cànkute wa suur te kon mooy suñu bopp yi dafa tourné kon ñun dañoo dox xanaa mooy ko walla boobu ñu ngi ci li nga xamante naa ak tàkk tàkk ndax mooy ne dara jiw yées nit koo xamante nii boobul boo xam ne nit ñoo xam ne ñu jël seen lépp aj ko ci benn naan leen ay yàllaa leen yónnee bu boobaa nañu leer na suñu dundu gi ku newoon safaraayem waaye wa fii wa sóor day fay nekk tamit li nga xam ne mooy ak ndox te kon fi nañu ne ñu ne awul qiyas dikru alayhi min baynina ñun ñii dañuy laaj waa Samud awul qiyas dikru est ce que yéen ñii a ulqiya dikru est ce que dañuy sànni li nga xam ne mooy fàttale ji muy lii nga xam ne moom la ko borom bi yónni muy yónnent ak borom bi moo est ce que da koy yónni da koy sànni alayhi ci moom mii saalix nii nga xamante ne nii lan la doon ci suñu biir est ce que moom daa bokk ci borom daraja yu kawe ak borom alal yu bari yi moom bokk ci kon naka la ñuy li nga xam ne mooy lu màgg loo xam ne ci borom bi la war a jóge nga ngay jóge ngir daal di ñuy jindi ñu ñu koy sànni di ko jox waaju mel nii naa bàcce ci ñu ko ci mu biir te gënu fi gënu fee amu gënu fee ak ko alal ëppoo fi askan ñun bay naa ci suñu biir ba pare moom ñu koy yónni bal huwa waaye li am ba des daal mooy gis Saalihu mii alayhi salaam kazzaabun waxkatu lu dëgg dëgg dëgg narkat xaatir sa naw boppam bëgg boppam bëgg rek gis leen mag ak bëgg ñu màggal ko moo tax mu naan ay nañ leen naan yàllaa ko yónnee suñu boroom nañ ne bàyyil ma wax sa ya'lamuna ghadan ne ko bàyyi ma ak ñoom rek dinañ xam ëllëg bu ma leen di mbugal manil kazzabul asir ana kan mooy fiéfe menteur boobale kan mooy ki nga xamante ne waxkat amul bu mag boo bëre te boppam te saalli sopp boppam mooy kan bëgg ñu koy màggal ñu boroom nag nekkaay mu wax leen nag nan laa defoon ak ñoom lan la ñu weddi ñoom mun a innaa ñun boroom bi mursilun naaqati ñoo yebal daal di yónni li nga xam ne mooy naaga ga di jëleen bu jigéen nga fitnatan mu nekk loo xam ne lu ma leen di saytoola di leen nattu mu nekk examen pour ñoom ndax te ñoom ñoo ko ràccat ñoom ñoo ne ko liñ la waxoon keroog rek dañuy ubbi saar bi ne yéegéer yi dañuy toog xaas loo xam ne jàpp nañ ne nitu normal manu ko ñu wax seen yonent yooy yooy nag alayhimu salaam ne leen defal ma lii boo ngeen ko defee ñu gëm bu ñu ko defee ñu weddi noonu ñoom ñoo toog ci seen xalaat ne ko ñun dañoo bëgg montagne bii nii gis nga montagne bii mu ne waaw lañ bëgg nga génnee ñu fi géléem mu daal di ñaan borom bi daal di ciy génne géléem ñoom ñu daal di koy weddi nan lañ ko weddee moom lay nekk sali nii mu ne innaa ñun borom bi mursilun naaqati ñoo yónni naaga ga di géléem gu jigéen nga fitnatan mu nekk loo xamante ne nii dama leen ciy saytoo di leen ci nattoo nga xamante ne nii mu nekk loo xamante ne nii examen la pour ñoom fartaqibuhum léegi nag mu ne comme que ñoo ñaan jëleen bégal ngëleen ni ma génne ko ci montagne bi kon nag néganu leen rek wastabir te nga muñ ci li ñuy def xool leen rek comme que ñoo ko ñaan nag ba defal naa leen ko xoolal yow dëgandikul te muñ rek xool lan la ñuy def moom wa nabbihum waaye nag géléem gi ñëw na géléem gi du roboo de du ak weñ boo xam ne du lekk du naan nañ leen xamal ñoom ñooñu annal maa ane leen nag seen teen lii nga xam ne ñoom waa dëkk bi moom lañ moom bu wax day dañ naan seen forage bi wala fi nga xam ne mooy bassin de rétention rétention bi wala fa nga xam ne lakk ba ñuy jëlee ndox mi boo foofu noonu nga xam ne moom la ñuy roote nga xam ne ci la waa dëkk bi ni naan qismatun baynahum ñoo fi ñaanu jëlee nag ba mu ñëw nag gis nga gëléem gi daa war di naan léegi nag dañ koy séddoo moom ñoom ak gëléem gi mooy ne gëléem gi daa am bés bu muy naan te bi gëléem gi naan kenn ci ñoom du naan waaye nag borom bi ci mbaaxam day def gëléem gi day wër buntu këru ku nekk nga daal di rax ci ca meewam ban naan waaye beneen bés bi gëléem gi du ñëw ci teen bi mooy ne yoon waa saa waa ñoom ñooy dem daal di naane mu ne leen nag kon xamal leen ni nag mbir mi nag léegi noonu lay demee am nal maa ko ne mi nag seen seen bi nag xismatun baynahum léegi da ngeen koy da ngeen koy fiir doo biir kullu dee gëléem gi aaye moom xamal la boppam kenn du ko conduire borom de koy xamal ne bés bii nga war a dem mu dem beneen bés ba mu warul a ñëw du ñëw waaye yéen waa Samud bés ngeen war a ñëw naan yéen ngeen ñëw yéen teew fa naa daw saahibahum ba mbir mi di demee noonu nag ñuy def noonu wa benn bés daal ñu ne waaye lii daal moom mooy lan ah gëléem gi ñëw na yàq suñu dund gi ñu xamoon lan mooy lii ay nekk fi naan tay duñu naan ak tay amuñ droit dem ci teen bi suñu yoon newu ci léegi daal nañ de fa naa daw saahibahum ñu woo seen waaji nga xam ne moo ginoon a texee di ci ñoom boroom xam-xamu tafsir yi nag dañ naan Xuddaar ibn Saalif la tudd wallahu taala alam boroom bi nag moo gën a xam dëgg dëgg nan la tuddoon ñu woo ko nag fataata moom nag moo moo jóg nag ne mooy def mbir mi bañ ne dañuy cor gëléem gi nag ndax sonal nañu moom mooy nga xam ne fataata fa mu daal di cor li nga xamante ne nii mooy jëleem nga fa kayfa kaana azabi wa nuzur ba ñu ko defee a suñu boroom nag ne fa kayfa kaana ana naka la mujjata nan la nekk woon azabi sama mbugal wa nuzur ak sama xuppaati koo tut mu bañ koo nangu inna nii naa leen mbugale arsalna alayhim sayhatan wahida man maa yónni ci ñoom genn gi yaxaw la malaatuma yaxaw rek boroom xam-xam yi nag bari rahmatullah alayhi dañ naan Seydina Jibril alayhi salaam moo yuuxu yuuxu gu tar dafa yuuxu benn yuuxu fa kaanu ñoom ñu mujj waa Samud ñoo ñëlee ka hashiimil muhtadar ñu mel ni mboom muhtadir ñu mel ni mboom moo xamante ne nii dañ koo dafa wow mooy nii mel nga xam ne ñax moo xam ne dafa wow koŋ ba pare daal li nga xam ne boo ko laalee mu daal rajo xoo noonu la ñu mujjee ci benn yuuxu malaaka moo leen moo leen alak ñoom ñëpp nga xam ne kon malaaka bu borom bi bu ko yuuxoo junne ci kaw suuf ne ko bëgg alak kaw suuf benn malaaka bu yuuxoo képp ku ko dégg sax ba sa xol dina xar ñoom nag lool la leen def ne ñu mucc mel ni mbóp mu wow moomale mu ñu ñu teg ci naaj yu fale wala kat bi ñu borom ne dëgg-dëgg yassarna alquran dañoo yombal alquran li zikri ngir di ko tudd ngir di ko fàttaliku ngir di ko settantal ngir di xam maanaa yi ci biir ak leer ya waaru di a fàttaliku bu ko defee ma may ko loolu le gis na lii dafa niroog saar bi ñu génn di suuratu rahmaan moom da doon am tout le temps muy jeexe fa i ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom yi yéen ñi dañ jinne ñeen di weddi moom lenn la demee mooy comme noonu moom wa laqad yassarnal qur'aana lid-dikri fa hal min muddakir gis nga moom loolu lay mooy refrain bi di ñëwaat nga gis muy ñëwaat di dem ak a ñëwaat mu a kon kat dabat kaay ma jox leen beneen misaal yéen waa Makka ñi ak a kaw suuf yi weddi sama yonent yi ba addinay tukki keneen koo xamante ne nii weddi woon na ginnaaw Seydina Nuux ginnaaw Seydina Huud ginnaaw Seydina Saalih keneen a ñi kazzabat weddi woon na qawmu Luutin waa kër Seydina Luut alayhi salaam te xuppaate gëm leen indi woon ndax ñoom ñoo ne woon ci kaw suuf ak góor jigéen ñooy boroom ne inna ñun arsalna alayhim ñoo sotti daal di yebal ci seen kaw xaasiban benn ngelaw goo xamante ne day yónni ay xeer day yóbbuwaale ay xeer yoo xamante ne nii moom laa leen yónnee illaa aala luutin noonu laa leen bugale illaa ba mu des aala luutin bugal ma ñoom ñëpp la dal ba mu des waa kër luut waa kër nag mooy alayhi mooy ñu ko gëmoon moo xam mooy ñi mu jural seen bopp wala nga xam ne ñoo bokk askan wu jege wala mooy ñi ko gëmoon rek iz najjaynaahum maa leen maa leen sowe maa def ñu daal di mucc bi saxaar te njël ga ndax mbugal ma te njël ga la ñëw de ni'matan min indina loolu nag ma leen defal muccal leen ci mbugal la min indina bu tukkee nag ji la ñuy fayee la ñuy fayee man képp koo xam ne sakar nangu naa tudd borom bi di nangu ay xéewalam mu ne wala wala xadd dëgg-dëgg gis nga ñoom ñii waa kër Seydina Luut ñii doon taxawe ngóor jigéen ci kaw suuf andarahum daal di woon nañ leen xupp xëppale woon leen xuppoon na leen babsatana wax leen nag daal di leen mettre en garde nag sama mbugal mu tar bu ñu continuer ci seen ngóor jigéen googale fa samaaraw bi nujur ñi daal di nekk di dengi dengi te xuppaate dama leen jox ñu nekk fab li ko weddi wala xad raawa duuhu te bokk na ci saay saay yañ def mooy ñëwoon nañu kat doon sàkku an fay ci yii kat ganam ya ba mu amee ay gan jabaram da nga xam ne moo doon yàq moo doon ñëw bu amee ay gan yu góor mu dem daal jëndi jaar ca gannaaw buntu sarale ba dem wax ko waa dëkk ba ne leen é sama jëkkër kat am na ay gan yu góor ngir ñu ñëw def daal di daal di def ñuy góor jigéen gisoon nañu ko léegi nag li nga xam ne lool xaw na nag mu am ay gan benn bés nag mu dem woo leen ñu daal di ñëw moom lay wax nii ne wala xadraawa duwuta dëgg-dëgg sàkk woon nañ ko am bay fi fii doon sàkku set ganam ya naan bàyyil ñu nekk ak ñoom fa famatna ayunahum suñu borom ne xam nga lan laa def damaa effacé daal di raay seen xar seen bët yi nga xamante ne nii mooy xar ndongeeg bët yi ñoo yem ndax damaa maasale seen xar kanam yi amatuñu bët amatuñu génneñ fa zuuqu ne leen nag ma leen azab yi sama mbugal mu tar wa nuzur ak sama xutpaake yi ngeen doon weddi mu ne wala qad sa dëgg daal di woon na leen xëyee bukratan ci njël adabun mbugal moo xam ne mustaqir mu saxoon ñoom la fa duuqu kon mos leen yéen waa waa kër yenente yàlla loot adab yi sama mbugal wanuzur a sama xuppaate bi ngeen doon weddi mu ne wala qad dëgg-dëgg yassarna alqur'ana ñun ñoo way ñun ñoo yombaloon alqur'an te ko yombal ba li zikri ngir ñi koy tudd ko fàttale ko fa hal min muddakir ana kan moo pare ngir di ko tudd di ko jàng te di ko fàttale ku ma may ko loolu le kon nag nga